أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا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 waan Sa'd waan Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna fil jannati baaban yuqaalu lahu ar-rayyaan yadxulu minhu as-saa'imuuna yawma al-qiyaamah laa yadxulu minhu ahadun ghayruhum yuqaalu ayna as-saa'imuun fa yaquumuun laa yadxulu minhu ahadun ghayruhum fa idaa daxaluu ughliqa falam yadxul minhu ahad muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah di ñëwaat ak ñun ba léegi ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum di chapitre deux cent dix-sept <coughs> ñaar téeméer ak fukk ak juróom ñaar ñu ngi woon ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadiis mille deux cent seize mu ne woon wa anhu muy sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man anfaqa az-zawjayni fi sabilillah nuudiya min abwaabil janna ya abdallahi haadaa xayr mani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna tay ñu war a gis xadis bi ci tegu woon muy xadis mille deux cent dix-sept <coughs> mu ne wa an Sahl ibn wa an Sahl ibn Sa'd mu ngi jële ci Seydina Sahl ibn Sa'd yàgg nañu gis ay xadisam Abul Abbaas yi eh, eh, téere yu bari nag version radiyallahu anhu bi ñuy jàng waxuñu radiyallahu anhu radiyallahu anhuma parce que baayam saxaaba la <coughs> voilà <laughs> comme ni nga naan ibnu Umar wa an Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma c'est la même chose fii wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma comme ni ngay waxa wa an al-Bara ibn Azib moom itam léeg-léeg ñun ñi def vers yi téere yi radiyallahu anhu alors que baayam sahaaba la radiyallahu anhuma comme ni ngay wax an Aïcha bon Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma c'est la même chose ah loo wax radiyallahu anhu kenn ki kese ah wa an ibni Abbas Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma fii itam c'est la même chose Sahl ibn Sa'd voilà baayam di Sa'd euh, euh, sahaaba la woon radiyallahu anhuma an an-nabi muy jële ci yonente bi moom doom ji nag di Sahl radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne inna fil janna muy leen saa sam nee na inna nekk na fil jannati ya aljana baaban buntu boo xam ne yuqaalu lees di wax di ko woowe lahu moom buntu boobee ar-Rayyan ar min ar-riy riy ad-dam'an waaw mooy mandi de naan ba mandi waaw waaw ar-Rayyan waaw buntu bi buntu boobee Rayyan la tudd muy buntu bu yéeme yéeme yéeme nga xam ne faalaan la ci ar waaw nga xamante ne nii eh, eh, eh, lu ama am solo la <laughs> kon mu ne inna fil am na ca aljana baaban buntu yuqaalu bu ñu naan la huwa ar-rayyaan bu ñu naan rayyaan yadxulu minhu as-saa'imuun ñi koy dugge nag buntu boobee mooy woorkat yi ñooy dugge bunt boobee ci buntu aljana yi yawmal qiyaama kañ bésub taxawaay ba ndax moom àjjana moom bala faa dugg moom kala faa dugg moom bi ah, faa dugg it saytu bi dina am léegi nag est ce que yow di nga bokk ñuy saytoom déet lool ah ngëneelu yàlla la waaw te sab'una alfan ya moom kenn du leen àtte moom <laughs> waaw ñooñ nga ne moom dañuy dugg àjjana bi ghayri hisaabin wala iqaab du am mbugal mu jiitu du am caytu waaye ku dul ñoom moom dinga jaar ñu jaar compte waaye il faut yooyu yëpp am kon inna fil jannati am na ca biir aljanna waaw baaban buntu mooy ci buntu aljanna yi benn yuqaalu lahu rayyan bu ñu naan ar-rayyan yadxulu dina dugg minhu ca buntu boobee dina fa dugg as-saa'imuuna way koor workati yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba laa yadxulu du dugg minhu ca buntu boobee di fa jaare ahadun kenn ghayruhum ku dut ñoom ku dut woorkat yi moom mënoo fa duggee yuqaalu bu baax na ba mu keroogee lii la malaaka wey wax yuqaalu dees nañ wax ay ayna sa'imun laaj la waaw ca mbooloo yawmal qiyaam ya ayna anañu as-sa'imuna woorkat yi la ñépp di dégg laaj boobu ku nekk diñ ko dégg fa yaqumun loolu nag moom triche du fa am <laughs> waaw boo ci bokkul moom de toute façon mënoo tricher ba bokk ci mbooloo mi waaw waaw fa yaqumuuna ñu jóg taxaw mu ne laa yadxulu dugg minhu jaari ca buntu boobee di dugg aljana ahadun kenn ghayruhum kudut ñoom fa idaa daxalu bés duggee bu ñu duggee ñoom ughliqa ñu daal di tëj buntu ya falam yadxul buntu boobee ñu daal di koy tëj falam yadxul du dugg minhu de jaari ci buntu boobee di tabbi ca aljana ahadun kenn kudut ñoom waaw Allahu akbar kurut ñoom doo dugg aljana di ko jaaree ca buntu boobee loolu la borom bi tabaraka wa taala daal di dogal mu ne hadis boobu muttafaqun alayhi mu ne al na ko noon al Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhi ñoom ñoo ko bokk solo ah ah kon mu ngi noonee laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet hadis bii seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi daal di woon na solo leen jiitu na ko noon seen taalibe al imaam at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ci ñaari buntu. kitaabu sawm baabu rayaan lis-saa'imiin hmm? téereb woor buntu ar-rayaan ñeel ñi nga xam ne ñooy woorkat yi ay indi na ko ci kitaabu bad'il xalq baabu sifati abwaabil janna al imaam al buxaari bi njëkk wax mooy xadis 18 96 1896 kitaabu sawm baabu rayaan lis-saa'imiin te foofu xadisu man anfaqa bi ñu génn foofu la ko indi moom moom moom la indi ginnaaw eh, boo demee ci saxiix bi xadis ñu génnoon bii weesu. Euh, imaam al Buxaari yi moom ni mu ko indi mooy bii ñu nekk la njëkk di doon reeteg bi ñu gisoon bii weesu bu Seydina wa Mawlaana Abu Hurayra kon al imaam al haafiz al Buxaari amiirul mu'miniin rahimahullahu ta'aala mu ne haddasanaa Xaalid ibnu Maxlad mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Xaalid ibnu Maxlad di Xaalid ibnu Maxlad al-Qatawaani Abul Haythami al-Bajali mawlaahum al-Kuufi rahimahullahu ta'aala génn àddina 213 rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom Xaalid ibnu Maxlad rahimahullahu ta'ala mu ne haddasanaa Sulaymaan ibnu Bilaal mu ne ki ñu nettali mooy Sulaymaan ibnu Bilaal al-Qurashiyu at-Taymiyu mawlaahum Abu Muhammad ñi ne Abu Ayyuub al-Madaniyu nekkoon mbokk imaamu Maalik ñoo ne woon woon foofu Medina génn àddina la cent soixante-dix-sept am na ñu ne cent soixante-douze am ñu ne cent soixante-treize mais bu njëkk bi moo gën a siiw rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na man dong Abu Hazim di Salamata ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj at-Tammar al-Madani al-Qaasi az-Zaahid al-Hakiim rahimahullahu ta'ala génn li nga xam ne addina mooy l'an 133 am na nag ay wuute ñu ne 135 am ñu ne 140 am ñu ne 144 wallahu ta'ala ta'ala a'lam an Sahl moo ko jëlee ci Sahl radiyallahu anhu muy Sahl ibn Sa'd ibn Maalik ibn Xaalid ibn Sa'laba ibn Haarisa ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Saa'id ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansaari as-Saa'idi Abul Abbaas ñii ne Abu Yahya al-Madani wax nañ la moom ki nga xamante ne nii mooy baayam saxaaba la woon radiyallahu ta'ala anhu comme la al-imaam borom Taqrib at-Tahdhib wax lahu wa li abiihi suhbatun mashhuur ne ñeel na ko mook baayam ah, ñu nekk ay saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn àddina la 88 dëkkoon na fële ca Misr moom Seydina Sa'd abu Abul Abbas hmm? Sahl ibn Sa'd eh? voilà eh, waaye eh, moom mi kii imam Az-Zahabi nee na mooy ki nga xamante ne moo mujjee génn àddina ci saxaaba yi biir Medina te bi muy génn àddina mu ngi jege mooy saxaaba bi mujjee génn àddina Medina mooy Seydina Sahl ibn Sa'd ah mu ngi doon jege cent ans yi eh, moom Seydina Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu wa arda Abul Abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala inna fil jannati baaban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawma al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqaal ayna as-saa'imuun fa yaquumuuna laa yadxulu minhu ahadun ghayruhum fa idaa daxaluu ughliqa fa lam yadxul minhu ahad looy lépp leeral la ak précision di leeral ne keneen mënu fee dugg ku dul ñoom buntu bi moom ku bokkul ci woorkat yi mënu fee dugg moo tax yeneen saa sam den dik précis laa yadxulu minhu non seulement euh, dane bunt boo xam ne yuqaal la wor yadxulu ña fay dugge minhu li ma jaari dugg àjjan wa saa'imuna yi xam nga loolu ma nga waaw xam naa ñoo ci gën a bari mais am na ñeneen ñoo xam ne du ñuy woorkat mais mën nañ fa jaar mu ne laa yadxulu minhu ahadun ghayruhum leeral kenn nag du dugg àjjana kenn jaare ci bunt boobu rayyan du dugg àjjana ku dul ñoom yu xaalu baax na ba dañuy laaj ay na saa'imuna fa yaqumuuna anañu workat yi ñu jóg laa yadxulu mu répété waat ko du du bu mukk di jaare ci woo bee di tabbi ca lal jana ja kenn ghayruhum ku dul ñoom fa idaa bu ta bu ñu ñëwee ba présent ñu ne ñu ngi nii comme ñu ne ni eh, liste la appel la ñuy def ana ñoom diwu ñu ñu ngi nii ñu ne leen kaay leen dugg bu ñu duggee fa idaa daxalu ughliqa bu ñu duggee ñu tëj ko falam yadxul mu répété waat ko minhu ahadun kenn kenn kenn du dugge buntu boobu du tabbi ca aljana ja lu dul ñoom <coughs> léegi al imaamu muslim kanta moom rahimahullahu taala benn gërëb la ko ni kitaabu siyaam baabu fadlu siyaam buntu bii moom temps yit ci la ñu ne ci leen di woon hadith sayna euh, inna inna allah azza wa yaqul inna as-sawma li ajzi bihi moom la indi woon door jee teg hadis bii nii mooy bu sayyidina Sahl Abul Abbaas al-Imaam Muslim kitaabu siyaam baabu fadli siyaam mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usmaan al-Kuufi al-Waasiti al-asl gane àddina la 159 génn àddina 235 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Xaalid ibnu Maxladin wa huwa al-Qatawaaniyu gis nga Xaalid ibnu Maxlad sëriñu imaamul Buxaari bi ci moom la ko jële non moom mooy sëriñu imaamul Buxaari <laughs> moom mooy sëriñu al imaamu Muhammad ibnu Ismaayil dana haddasanaa Xaalid ibnu Maxlad da ngay gis ne imaamul Buxaari fii nii parce que bi dafa teel a génn àddina moo la ku yéeme la mooy moom bi muy jàng ci sëriñ bii nii euh, ku yaakaar ne am na quinze quinze ans yi amul quinze ans waaw amul quinze ans parce que sëriñ bi sëriñ bii nii mu ngi génn àddina euh, deux cent treize way <laughs> léegi nag xam nga laaj bi nag li ci tegu nag ndax boog ngir ñu mën a def calcul yi <laughs> ngir ñu mën a def calcul yi moom mooy boog euh, nag nga man maaw leeral nag ci boo xam ne moom ab évidence la waaw léegi euh, xam nga laaj bi mooy ay way Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin kañ la gane àddina ah déet looloo ci def boo bëggee xam <laughs> ni mu teel jële ci sëriñ bi ah boo xamul noo koy kire ah waa kutubu sitta moo ci mag ah imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud at-Tirmidhi ah, an-Nasa'i Ibn Maaja moom ak imaam Abu Dawud ñoo ci mag imaam Abu Dawud mu ngi dugg ci deux cent yi imaam al abu at-Tirmidhi eh, eh, al-Bukhari avant la cent quatre-vingt-quatorze waaw man nga bo man na la simple nga jàppale ko ren da nga naan imaam Malik li gën a siiw kañ la gane àddina dañ na la entre quatre-vingt-treize quatorze la dans l'an quatre-vingt-quatorze mooy cent ans après bi imaam Maalik gi ganee àddina juddoo ci la imaamul Buxaari juddu nga yokku ci cent cent quatre-vingt-quatorze voilà génn àddina la deux cent cinquante-six hein hein kon léegi kon boo jëlee cent quatre-vingt-quatorze Serigne bi génn deux cent treize àddina deux cent treize hein il semble quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quatorze ba ba ba ba deux cent treize saway am nga treize ans plus six hein wala xamagoo li loolu mooy lan quatre-vingt quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quatorze ba deux cent ñaata la six ans plus treize treize quatorze quinze seize dix-sept dix dix-neuf waaw dix-neuf ans la amoon waaw dix-neuf ans ëpp na quinze mais dafa teel a jële ci moo tax mu bokk ko euh, bi al-Qatawaani Xaalid ibn Maxlad al-Qatawaani ak beneen sëriñam bi ndax euh, euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñ la ci Imaamul Buxaari day jële ci moom Saxiix bi daa bariwul voilà par rapport Imaam Muslim bariwul voilà mais sinon moom sëriñam la te day jële ci moom moom frère am bi Usmaan ibn Shayba rahmatullahi alayhima kon al-Imaamu mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qaala mu ne haddathana Khalid ibn Makhlad imam Muslim ne wa huwa al-Qatawaani ah mooy gis nañ ko sànq al-Qatawaani rahimahullah sëriñ imam al-Bukhari tamit an Sulaymaan ibn Bilaal rahmatullah ala al-jamii' gis nañ leen moom tamit haddathani mu ne qaala mu ne haddathani nettali na ma Abu Haazim Salamatu ibn Diinaar gis nañ ko sànq an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhuma an ñoom it radiyallahu anhu lañ def ci version imam Muslim bi mais radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayyan yadxulu minhu saa'imun yawmal qiyaamati laa yadxulu ma'ahu ahadun ghayruhum yuqaalu ayna saa'imun fayadxuluuna minhu fa izaa daxala aaxiruhum ughliqa falam yadxul minhu ahad voilà ñii la ko al imaamu Muslim indi al imaamu Nasaa'i rahimahullah am na lu mu ci yokk moom bi mu ko solowee dane axbarana kitaabu siyaam dikru al-ixtilaaf ala Muhammad ibn Abi Yaqub fi hadiisi Abi Umaama fi fadli as-saa'imi waaye mu ne axbarana Qutaybatu muy Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariz ibn Abdillah as-Saqafi mawlaa Abu Rajaa al-Balkhi génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yaqub mu ne nettali na Yaqub di Yaqub ibn Abdirrahmaan ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qaari az-Zuhri al-Madani al asl dëkkoon fu nga xam ne mooy al iskandariya génn àddina lan cent quatre-vingt-un rahmatullah alayhi abi hazim gis nañ ko sànk mooy salamat ibn dinar al a'raj rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathani sahlun mu ibn sa'd anna radiyallahu anhuma anna fi anna fil jannati foofu dana sahl moo ko wax anna fil jannati mooy loo xam ne saxaaba bee ko wax mais loolu laa majaala lil euh, ra'yi fii du place dooy joxe sa xalaat day xam ne te moo ko jële hadis bi gis nañ ci yoneen saa sallam kon bu waxee li ñu xam ne mooy da koo wax noonu mais waxu yoneen saa sallam anna fil jannati baaban yuqaalu lahu ar-rayyan yuqaalu yawma al-qiyaamati ayna as-saa'imuun hal lakum ila ar-rayyan waaw façon laaj la ngir xem même loo ngir tamit ñu gën a jamono ji nga xam ne yawmal qiyaam taxawaay day metti waaw te euh, euh, euh, boo naanagul ci ndox ya nga xam ne ñooy nandalaate yow da ngay mar waaw ñu ne ay na saayimun ana woorkat yi hal lakum ndax ñeen la leen waaye bëgg ngeen waaye ila rayyaan waaye ñëw dem ci rayyaan fa ñun ñuy nandee ba nekk ba ba gën a giig <laughs> ba man di way waaw man daxalahu lam yazma abada ku fa dugg dootul marati ba faw fa ida daxalu ughliqa alayhim fa lam yadxul fiihi ahadun ghayruhum nii la ko al imam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi indee nii mais indi na ko tamit ci li nga xamante ne mooy comme façon be lii ngi gis la yazma wu eh, eh, eh, moo tax bi mu ko njëkkee kii axbarana Ali ibn Hujr as-Sa'di la ko jële ibn Iyas Abul Hasan al-Marwazi as-Sa'di al al-Baghdadi wa qaala ah, mu ne moom nag euh, mu ngi génn àddina la 244 qaala mu ne anba'anaa Sa'iid ibn Abdirrahmaan mu jël Sa'iid ibn Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Jamiil ibn Aamir euh, Abu Abdillah ñi Abu Ubaydillah al-Qurashi al-Jumahi al-Madani al-Qaadi génn àddina la 174 euh, moom nag an Abi Haazim gis nañ ko sànq an Sahl ibn Sa'd an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lis-saa'imiina baabun fil jannati yuqaalu lahu ar-rayyaan laa yadxulu fiihi ahadun ghayruhum fa idhaa daxala aaxiruhum ughliqa man daxala fiihi shariba wa man shariba lam yazma abadan ku fa dugge da nga naan te la ngay naan boo ci fasee naan dootoo mar ba faw boo doo mar ba faw dootoo mar ba faw ba faw ba faw jeex na voilà <laughs> kon Euh, mu ngi noonee léegi kon ginnaaw bi nga xamante ne li lañu gis lii muy taxrij bi walillahi alhamdu wal minna léegi ana lëkkaale bi nga xam ne moom la suñu bunt bi am ak hadis bi ak suñu bunt bi ah bunt bi nga xam ne mooy wax ci li nga xamante ne mooy bunt bi wane farataaluk weeru koor ak leeral li nga xamante ne nii ngëneelu koor ak li nga xam ne moo lëkkaloo koor ñu ne la fii ngëneel gi lay wax mooy woorkat yi te waxoo gisoon nañ ko ci xadiis bi ñu génnoon woor dafa am doyo dayo fa borom ba tabaaraka wa taala waaw gisoon nañ wa man kaana min ahli siyaami du'iya min baabir rayyaan xadiis bi ñu génn képp koo xam ne bokkoon nga ci waa koor dinañ la woo ci buntum rayyaan te ngay dugge waaw waaw léegi mooy dafa ngëneel bokk na ci ngëneel yi yow bu yawmal qiyaamee aji woor yi boroom bi da leen di luural porte spéciale <laughs> xam nga gaa yi nga xam ne mbiru àddina yi xew léeg-léeg ñu def loo xam ne ay ay entrée des VIP <laughs> waaw des very importantes eh, eh, personnalités voilà waaw ñooñee nga xam ne ñu tedd lañ fa ñuy invité waate wala ñay ñay ñay ñay ñay defar ñay ñay organiser nga xam ne bëgguñ dañ leen a bëgg ràññee ci biir mbooloo yi que ñii bokk ñoom ñi ci des ñëpp lañ invité mais nag y des invités d'honneur waaw ñi nga xam ne ñoom la ñuy takkal les croix loçon d'honneur voilà ñooy les invités d'honneur ñoom nga leen bokk ñook les euh, simples invités non invité woo xamante ne nii xam nga euh, ak gi ñëw euh, walillahi masalul ala al maliku as waaw ah buur waa Arabie saoudite bi day yónnee am na ñoo xam ne ay invité lañu lañ yoo xam ne ay invité boppam lañu ci réew yi façon réew julli ñi nga xam ne non seulement yow sa lépp ñoo koy gérer waaw est kooku est-ce buur bi invité wul ñeneen ñi ngir ñu ñëw ak mooy man mi ñëw parce que bañ ma mayee may ñëw visa ñëw bokk ci am sama liste yor lépp bu ma ñëwee ñu tracé ba xam fi may kii di ma toppatoo waalik boole man ay ay médecin yëpp toppatoo yooyu yëpp lool mooy ci invité baax na ba dañuy xam ñaata nombre ñooy dugg ci ci ak gi waaw ba mu des bu dee comme li xew passé ñoo xam ne bon <laughs> jaaruñ ci normes yi dem mu indi ay problème waaw woo waxoon nañ ci waaw yal na borom bi def mu bañ a xew xewati rek affaire yi moom nañuy respecter les normes rek waaw <laughs> waaw defuñu ko ngir euh, bañ nit ñi ñëw ci kaaba gi wala ñëw ak ci déedéet dañ koo def ngir pour de raisons organisationnelles voilà pour loo xamante ngir am yii la ngir mbir yi gën a jaar yoon waaw nekkul ne mukk ko ne dañoo bëggul nit ñi ñëw nangam ak nangam comme ni ko ñenn ñi di xalaate ñooñu dañoo gàtt xel kese waaw dañoo gàtt xel kese ñoo tax ñuy xalaati noonu jàpp na voilà gars yi voilà lépp lu ñu def rek comme que neexul la voilà ah, royaume bi neexul ak ña léegi yow mooy de lu ñu def rek nga utal ko sikk non non del côté di xool côté positif xam nga ne ñooñu euh, amuñu benn intérêt ci naan nit ñi bu leen fi ñëw voilà te euh, yàlla xam na ne lañuy def foofu ngir ujaaj yi ngir tamit pèlerins yi ci at mi yëpp um ñi ummaar yi ñi ñëw di def umraak yooyu yëpp euh, yàlla xam na ne dañuy def loo xamante ne lu rëy rëy rëy la yàlla na leen borom bi fay ci loolee waaw léegi nag kantaa yeneen question yi nga xam ne àndoo te ñoom loolu beneen affaire la mais nag li ñu def lu rafet mënoo koo weddi nag voilà loolu il faut pas nekk jaaru fanatique yooyu nekk fi rek voilà xëccoo yooyu tout le temps rek il faut ñu kii walla wane ne non ñoom ñoom li ñuy wan def nii di wane lu baax nangam ma ne loolu il faut avoir euh, ay njort yu rafet ci sa mbokk julit te tamit ku def lu rafet ñu naan li def rafet na waaw def nañ lu rafet waaw te dañuy nekk di li ñuy def foofu am na solo lool waaw ayyadahumullah wa nasarahum waaw ala al haqq nag tegu ci li nga xam ne moom la yeneen saa salaam daal di woon jàngale ak ni ko doon defe waaw léegi loolu lu am solo léegi mooy <laughs> loolu kon <laughs> noonu par exemple c'est en nga waaye ki ñu invité dëgg dëgg nag mooy borom bi mi waxoon yonent yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaam wa a wa azzin fil hajj waaw waaw binnaasi wa wa azzin fil hajj ah eh, ya'tuuka rijaala wooteel yow Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam borom bi moo ko moo ko wooseloo voilà léegi nag mu woote kon nag euh, mu ngi noonu quoi loolu day nekk loo xamante ni daa am solo euh, euh, nañ ko nañ ci bàyyi xel waaw wa azin finnaasi bil hajj waaw wa azin finnaasi bil hajj yatuuka rijaala voilà kon mu ngi noonee moom mooy mooy suñu invité ñun ay ay invité invité bo borom bi lañu tabaaraka wa taala moo tax bu ñëwee war nañoo am ay ay ay tegginu am tegginu yu ay teggin yu mat yi nga xam ne ñoo yi a mat ci bërëb yooyee te xam ne kat ah invité borom bi lañ waaw léegi nag ka nga xamante ne comme que al al al xaakimu euh, ñoom ñooy zillullahi fil ard ñooy takkandeeru yàlla ci kaw suuf mooy autorité yi moo tax autorité bu doxe loolu nag xam loolu doxe ko ah est que kooku gàcce ngàllaamaa ngoog te moom la autorité saoudienne yi eh, di taxawu foofu ci wàllu aj yeeg umra yi gi voilà léegi li ñu doon mooy xam nga kon ci kaw noonu ñun ay eh, képp ku dem aji wala nga umra si invité yi wala surtout aji invité yi roi bi nga en même temps ci suuf buy doxal li nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa li nga xam ne mooy invité yi eh, moom mu nekk fexe am néew ci xilaafa googee zillullahi keru euh, takkaneeru yàlla ci kaw suuf mais dama ne la ñooñu xam nga ne ñooñu yemuñoo ñi nga xam ne dañoo affrété avion pour ñoom wala roi bi ci boppam yónni ay ay ay ay ay kayit yoo xam ne seen tur lañ ci bind wala président sàngam ne mu tànn ay nit ñu ne leen ñii lañ invité ñu ñëw nga xam ne buñ ñëwee dañu leen di accueillir ci palais benn ci palais boobu nga xam ne moo nekk Safa waaw nga xam ne fa la roi bi di di di di di dalal invité mi nga xam ne ñoom la ñooñu xam nga ñooñu yemuñu waaw te foofu kulut ñoom doo fa dugg pour walla malgré tous les invités yi invité ñu ak ci bari fii nii ñii moom bokk ñoom ñee walillahi al masalul ala waaw borom bi nag ñi nga xam ne. fii nag man nañ la pour des raisons politiques waaye borom bi moom buy invité ci ki ko gën a jege topp ku gën a jege ci ay jaamu yàlla yum ne woon tënku leen ci comme koor gi ña ca gën a tënku mu ñëw defal leen porte spéciale waaw ajjana li ñuy màgg màgg màgg porte spéciale pour les workat amul keneen boo xam ne di nga fa pour ñoom kese di wane ngëneelu koor mooy booy woor bi mar ngir yàlla bi xiif ngir yàlla xamal ne bisa ngi ñëw sa koor sa xiif goog dina dak xanaa waxuloon li saa'imi farxataan waaw ñeel na aji koor gi ñaari ñaari mbégte goo xam ne moom lay bég waaw Allahu akbar waaw waaw farhatun 'inda fitra bég jamono ja nga xam ne ca lay dog waaw nga xam ne ci lay dogee xiifam nga ci lay dogee maram nga waaye wa farhatun inda liqa'i rabbih ba gën a màgg nag geneen bég gi nga xam ne laa bég fawqaha amulu bégte lu ko féete kaw mooy nag bés bi nga xam ne ci lay dajeek boroomam te bu ko boroom bii fay yawmal moo tax mu ne yawmal qiyaama waaw buntu boobee di ar-rayyaan bésub taxawaay ba mooy boo tax mu jël tur bi jóge ci ar ar ar ar rëy waaw nga xamante ne mooy ak mande waaw ak mande naan waaw ak naan ba mande foofu lu jóge waaw waaw akbar hein comme que ñoo arrêté woon bi mar te mar moo gën a sonal ki nga xam ne moo woor ki woor du lekk ku gën a sonal mais mar waaw mar moo ko gën a sonal moo ko gën a sonal que lekk <laughs> al imam al-Qurtubi dane iktafa bi dhikri riy an ash-shab' an ash-shab' dafa yem ci tudd naan ba màndi te waxul dinañ suur ëllëg li annahu yadxulu alayhi min haythu innahu yastalzimu kene suur day duggaale ci biir nit ki bu màndee waaye imaam al-Hafiz mu ne wala ah li kaw aw li kawnihi ashaqqu ala as-sa'im min al-ju' waaye la wala dafa tudd mandite gi te moom la tudde buntu boobale Rayyan parce que moo gën a tar ci koorkat bi que mooy xiif moo mar moo gën a tar ci xiif ci woorkat bi que lekk moo tax nit seetlu woo bay loolu du lay jagal waaw gis nga boo wooree comme yaa ngi gën ci koor gi yow si si moom duma la ko <laughs> yow moom Euh, mazhabu arab yi ba nga jël moom mazhabu arab yi bi nga jël la waaw bu euh, euh, hadiisu sayna kii bi Talhat ibn Ubaydillah bi yow moom mazhabu arab yi bi moom moom moom moom moom nga jël moom nga tëmag moom nga def mazhab sawaye waaw bi nga xamante ne ci la mazhab ci la arab yi daal di laaj da yonent alayhi salaam ci wàllu koor mu ne ko wa siyaamu ramadan shahri ramadan qaala mu ko hal alayya ghayru qaala laa illaa tatawwa waaw mu ne ko yone saa san ne ko na ci yi nga xam ne yàlla moo ko yoonal ngu farataal ko ci yow mooy nga woor weeru koor